alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu nga woon ba léegi ci axkaamul mawaariis ci wàllu miiraas al faraayid gisoon masalaay al nit ki nga xam ne dafa am ñaari pëy muy ñaari sexe am pëyu góor waaye am pëyu jigéen kooku moom ginnaaw biñ gisee asxaabul furuud moom bu ci bokkee ana nan lay jël gisoon nañu masala boobu toxal lenn li nga xam ne moom la al imaam al qurtubiyu raxmatullaahi aleyhi daldi wax ci li nga xam ne mooy tafsir bi waaye gisoon nañu <coughs> gisaatoon nañu parce que loolu gisoon nañ ko pare li jëmoon ci beneen façon biñ mën a doon ne ginnaaw al al irthu bil bil fard ak al irthu bil ta'sib gisoon nañu li nga xam ne mooy asaba yooyu gisaatoon nañu ko waxaatoon nañ ci lu gàtt bi gisoon nañ ko ci lu jiitu al-asabatu bin-nafs wal-asabatu bil-ghayr wal-asabatu ma'a al-ghayr te yooyu yépp bokk ci al-asaba an-nasabiyya muy asaba yi nga xam ne ñoom bu ñu fi newee <coughs> ay góor góori neen lañu ci miraas bu ñu fa ñëwee bu dee ñoom rekk a fi wéet ñoo wéet ki génn àddina ñoom rekk la fi bàyyi te asxaabul furud newuñu fi wala moom mu bokk ci asxaabul furud waaye moom rekk a fi nekk ba pare ni asaba moom day jël alal ji bu dee waa asxaabul furud dañ fay nekk nag liy xew mooy bu boobaa eh, ñoom di asaba gi dañuy waa asxaabul furud muy ñu suñu boroom wax ci alquran ne ñii ñoo am lii ñii ñoo am lii dañuy jël ba pare ñoom ñu jël li des loolu woo gisaatoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu waroon a dugg ci <coughs> continuer ba léegi ci wàllu woowu ci wàllu wu am solo ci wàllu miraas mu jëm ci wàllu alxujub wala alxajbu mu jëm ci loolu muy alxajb alxajb euh, ci wàllu luxa mooy almana mooy ak tere mooy almanu mooy ak xañ mooy alxirmaan mooy ak tere tamit ah buñ nee xajabahu mooy manaahu aw xaramahu waaw buñ nee lii mamnu mooy maxjub dañ koo tere voilà xajbu bu mooy almana buntu bii nii li muy wax nga ne ma tere gi lu muy wax alxajbu mooy ñi nga xam ne ñoom euh, mooy ci lool mooy ci làng mooy tere waaw foo déggee xaj bu ak xajaba xijaab ci la jóge mooy kiiraay moo tax nga dégg alquran di wax naan <clears throat> kalla bi nuy wax waa ci suuratul mutaffifiin kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubuun waaw mooy yéeféer yi bu yowmal qiyaamee an rabbihim yowma idin la mahjuuboon dañ leen di yiir dañ leen di tere dañ leen di xaj ñu xoo ñu gis borom bi subhaanahu wa moom mi wax ci beneen saar bi wujuhun yowma idin naadira ah non wujuhun yowma idin naadira ila rabbiha naadira waaw wujuhun ay xar kanam yawma idin yoo xam ne wujuhun yawma idin naadira yawmal qiyaam dañuy leer nañ waaw leer nañ ilaa rabbiha naadira di xool di jëme ci seen borom waaw azza wa ñoo ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo am ngërëmam ñooy asxaabul janna kantaa ñi ci des mu ne ñoom kallaa innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun ñoom dañ leen di yiir ba du ñu gis suñu borom du ñu gis seen boroom keroog wal iyaadu billah kon gis nga xaj bu mooy almam al al almanu ah <coughs> ci la xijaab muy kiiraay ci la jóge mooy li nga xam ne mooy dox sa digganteeg la nga war a gis wala lay dox sa digganteeg mbir lépp loo xam ne lay dox sa digganteeg mbir moom xaajib la maania la sa digganteeg yow affaire boobu bële fii nag loolu mooy ci wàllu langue ci wàllu fii buñ ko waxee ci wàllu euh, miraas nii liñ ci jublu mooy kënee euh, <clears throat> nit koo xam ne mooy xañ gi nga xam ne moom lañuy ñuy xañ miraas soit une partie miraas bi ñu xañ la ko wala ñu xañ la lépp xañ gi ñuy xañ nit ki miraas mi yépp wala liñ koy xañ lenn ci miraas mi waaw ci wàllu sharia loolu lañ ci jublu fii buñ koy wax ci wàllu miraas waaw <coughs> mooy <coughs> nit ki dafa am loo xam ne bu fi nekkee ñi ñu tuddoon xam nga waxoon nañ ñii doon seen bariwaay noonu liñ baree boo ko tasee ci góor ñi quinze lañ ci jigéen ñi dix waxoon nañ la te yàgg nañ la wax ne ñoom ñépp duñu donnandoo duñu fi nekk donnandoo benn nit ñoom ñépp ñu nekk fi du donnandoo benn nit léegi am na ñoo xam ne bu fi ñenn ñi nekkee ñoom duñu am voilà loolu ñooñu nag ña fi ne ba tax duñu am loolu mooy alxaj bu loolu mooy almanu loolu nag ñaar yi dafa am xam nga boo <clears throat> seetloo euh, am na lu ñu gisoon lu ñuy loo xam ne moo ñuy pour leeral li ñu suñu propos pour mieux éclaircir notre propos pour li ñu bëgg a wax nii mooy xañ googu nag <clears throat> ñuy xañ nit ki individu bi ci miraas mi loolu dafa am ñaari façon dafa am ñaari façon mooy dafa am loo xam ne euh, moom lañuy ñuy wax <coughs> alxajbu bi sifa alxajbu bi sifa am luñ naan bu alxajbu bi shaxs waaw ñaari affaire la yu am solo am na ñu naan ko almanu bi shaxs wala almanu bi sifa benn la alxajbu bi sifa ak alman ak alxajbu bi shaxs loolu mooy lan almanu bi sifa mooy ci dañ lay xañ parce que melo bu bu bu kañee xañ daa am melo bu melo woo moo tax ñu xañ ko miraas mi dafa am nu mu melowoo moo tax ñu daal koy xañ mooy il mu dugg ci cadre boobu moom dañ koy xañ miraas moom même bu doon yelloo na ko yelloo woon na ko dàmbale waaye nag ba melo boobu nekkee ci moom moom ci lañ koy xañee li nga xam ne mooy miraas bi nga ne ma man nga ma ci jot exemple ci lii ngay wax ma ne la waaw mooy la ñu gisoon ci mawaani'ul irsi yaa ngi fàttale ko lool li nga xamante ni nii mooy tere yiy tere nit donn ko mu war a donn ñaata la woon d'abord voilà une petite révision est-ce que yaa ngi fàttaliku mawaani'ul irsi lii tax nit ki ñu xañ ko miraas ah, non fàtte nag waru fee xaj waaw mawaani'ul irsi non loolu fàtte waru fee nga ne ma trois la trois la fàttewu ma ko trois la ma ne la trois la t'en es sûr ma ne oui oui oui oui là je peux l'affirmer quand même je trois la maa léegi bon waxal trois yi ma dégg dama si waxoon nañu ak njaam nit ki sifatu sifatu riq mooy état melok nekk jaam bu nee ci moom kook day tax day tere nit ki doon na kon kook mën nañ ne hajbun bi bi bi bi sifa la al bi sifa moom loolu la man waaw baax na très bien jaam ar waaw wax nga dëgg ak ban ak koo xam ne dangeen a wute diine yéeféer la yow ngay jullit waaw ah, c'est excellent c'est bien ça très bien waaw ab kaafir la yow ngay jullit voilà loolu it sifa la melo la waaw nga ne ma ak alqaatil ki nga xam ne dafa faat ka nga xam ne dafa faat ka mu waroon a ka mu waroon a doon ki nga xam ne dafa faat ka mu waroon a doom ñett yii de laa xam ne moom lii la woon meloog njaam nekk yéefir yow ngay ak lan mu nekk koo xam ne dafa faat mu waroon a doon ma ne la c'est bien c'est bien kon loolu moom la borom ar-Rahabiyya doon wa yamna'u al-mi wa al-miirathi waahidatun min 'ilalin thalaathi wa qatlun wa ikhtilaafu diini fafham fa laysa ash-shakku kal-yaqiini c'était bien ça waaw kay wa yamna'u ash-shakhsa min al-miirathi dina ko xaj mu am ci miraas mi waaxidatun min ilanin salaasi benn ci ñett yi di ñëw ci cause yi riqun ak njaam kon melow njaama ngoog kooku xaj bu bi bil wasf moo ko bi sifa moo ko dal waqatlun ak faat mooy xaatil la dafa faat kam waroon a doon waxtilaafu diini wala kaaw moom mu wuteeg du mooy du jullit ku dul jullit du doonub jullit faf xam xamal fa laysa shakku kal yaqiini da nga xam ne dut ah sàkk yemul ak lu leer looy sikki sàkk ak li la leer yemuñu ma ne la waaw kay kon yow lii la mais quand même war nga maa tontu lu ëpp loolu parce que waxoon naa la lu ëpp loolu bi ñu waxee lool boo fàttale ko waxaloon naa la ko ci benn baat boo xamante ni wala ñetti baat yu ñu boole yoo xam ne ci ngay xamee ne ñii ñépp parce que lañ ne la lii nii moom la ñuy tudd boo fàttale ko bañ koy wax ne la moom la ñuy tudd en général tout le temps waaw te lii ñépp ci d'accord amul ku ci wute waaw yëre it ci lañu sauf que yii lañuy ñuy a tudd mais yooyu it dañ koy xam te tamit dañ koy tuddaale fàttaliku nga baat ba di xaaral ma wax la ko ci wolof xam man nga wax araab tuuti dégg nga arab tuuti ma la ko waxee ci wolof nga xool baat bu nekk lan lay teg lan lan nga koy traduire en en en boo ko traduire rek mooy baax na mooy mooy xam nga affaire bi mooy dundal dundal dundal koo xam ne mooy ordre dundal mais góor ak ñeel na la wërsëg ah? dundal ñeel na la wërsëg dundal ñeel na la wërsëg léegi dundal noo koy tekkee ci ci ci ci ci ci ci ci arab nooy waxi nit boo ko bëggee wax verbe euh, dundal mooy lan ah ah aasha man très bien aasha waaw yaishu léegi aasha dund na yaishu mu ngi dund wala dina dund ayshan ak dund léegi boo joxe ordre impératif bi looy wax ish voilà ish ish léegi ñeel na la yow mii kenn tey góor nga ne lakka voilà waaw mooy lakka de man de am naa lii mooy am naa lakka lakum ah lakuma lanaa yooyu yëpp possessif la kon aish laka ma ne la wërsëg na waaw ah, wërsëg de mooy ar-rizq moom ma ne la walla booleel ma ñetti nga ne ma aish laka ar-rizq ma ne dindil ar bi kii bi dindil ma article défini bi alif ak lam bi dindi ko nga ne ah kon rizq ma la waaw léegi booleel nga ne aish laka rizq ma la mu ngo lii la woon sauf que nag léegi mu des nag nga wax ma nga fàttali ma nag <laughs> ayn bi mooy la shin bi mooy la laam bi mooy la kaaf bi mooy la raa bi mooy la zaay bi mooy la xaaf bi mooy looloo ci des nga ne ma xoolal pour ne pas yàggal la dama lay ñaan nga wax ko rek waaw ma ne la kon baax na kon comprendre nga leen ngànnaay mais baax naa très bien ba nga waxee ñett yële moom kenn manu la ne taafu moom waaw waaw moom kenn manu la ne taafu bu doon examen la moom minimum di nga am moom waaw voilà sax dina ëpp dix parce que euh, dina ëpp di nga am ay côté quinze parce que wax nga li nga xam ne comme li ko borom euh, Ar-Rahabiyya waxe moom loolu rek la ci tudd kenn manu la ne yow bon yow yi ñu may la neuf non am nga moyenne sax yow kay jàll nga sax waaye pour am fe nag da ngay hanch la ka risque bii da nga ko waroon a xam léegi comme que xam nga ne xamoo ko mooy fàttali nga ko fàtte nga ko léegi kaay bo hanch adamul istihlal kon ñu ngi ci alxaj bu yi nga xam ne ñooy xañ nit miraas yenn yi waxoon nañ ko mooy loolu xajbu alxajbu bi sifa du ci lañ nekk moom dañ la ne ñaar moo am alxajbu bi sifa wa wal xajbu bi shaxs alxajbu bi sifa mooy melo bi nit ki daa am lu mu def moo tax ñu xaj ko wala boo daa am melo nekk ci moom loo xam ne moo agsi ci moom looloo tax ñu daal di moom du ñu ne ange kon mooy adamul istihlaal mooy gone gi nga xam ne dafa liir bi juddu te indaalewul bakkan ah mooy ayn bi mooy chaque bi sabq mooy bu ñuy sikki sàkk est-ce que ñaar ñii comme li ñu waxoon exemple benn bombardement am fen tël waaw gaay faatu ñëw xool koor yi baay ji faatu na doom ji faatu na xamuñ kan moo njëkk faatu bu boobaa kenn du doon noonte ci ñoom ñaar waaw waaye bu ñuy sikki sàkk ce que kii moo juru kii juru ko mooy loolu noonu parce que al Euh, walla kii soxnaam la wala du soxnaam al aslu fil abdaari mooy al lii cosaan ci wàllu pëy mooy dafa xaram waaw loolu waxoon nañ la ko bu yàgg mooy doo ñëw loolu mooy cosaan xam nga al aslu fil ashyaa'i mooy al xalaal mbir yépp seen cosaan mooy dafa dagan ndax li suñu boroom ne moom wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fil ardi jami'an min mooy suñu boroom moo leen tàggatal maa lépp loo xam ne lu nekk fi samaawaati ci asamaan yi wamaa fil ardi ak li nekk ci suuf si jami'an mbooleem seen minhumu daal di tukkee ci moom mu tukkee ci moom borom bi subhaanahu wa loolu hein moo tax al al aslu fil ashyaa al ibaaha te lool yi muy wax naan maa leen wàcceel min as-samaa'i maa'an fa ahyaa bihi ak ainsi de suite ak yu baax yi ah yooyu yëpp di ñu wax ne xéewal yu ñu defal waaw ngir ñu ko ci sant waaye bu dee ci wàllu pëy wàllu mariage wàllu sëy loolu dafa d'emblée moom d'origine dafa xaram mooy nit mënoo ñëw ñu jekki rek gis laa soxna sàngam ngeen di ànd di bokk fu ngeen fanaan te kenn xamalu leen mariage nga naan eh non non rafet leen njort rek al aslu fil ashya'i al ibah dañ naan laa ah, non non illa al abdal al aslu fil abdal al haram nga naan no cosaan ci wàllu pëy mooy dafa xaram ba ni ngay amee preuve buy wane ne ndaw si yaa ko takk loolu lañ la doon wax ne la euh, bu doon yaw <laughs> sa village bi nga nekk wala quartier Caaroy euh, jaar gi nga nekk wala Pikine daf fi am jigéen boo xam ne imagine ne benn village boo xam ne man am na ku ma fa nàmpal waaye nag bon village bi xaw ma nu mu demee ba tax kenn xamatul kan la mais leer na ne moom ndaw ki ma nàmpal moom bi ma nee gone te am nay doom yu jigéen loolu moom leer na mais xamatuñ kan la waaw bu boobaa yow dañ naan la yow sa village bi moom bi booboo denc soxna nga seeti feneen waaw comme que xamuñ kan la kan mooy dire que ne yow man ngaa takk koo xam ne sa sœur la c'est possible koo jàpp ne di moom man na nekk ne moom la waaw xanaa ba mu des ñi nga xam ne moom dañoo jóge fële ñëw diñ <laughs> fi ñëwee yàgguñ toxu si fii lool ñu leer ne ñiy bokkuñu ci sinon bu dul loolu <laughs> du mën a nekk ah. loolu mooy manoo toog rek naan rafet leen njort day eh, kii inna ba'da zanni ism dañ naan la wayow loolu yow xanaa xamoo li ngay wax lii ñuy wax du zann <laughs> al aslu fil abdai al haram léegi nag mooy kon bu ñuy sigi sàkk ndax diw kii ko kii ko denc kii way soxnaam walla loolu kii way soxnaam walla jëkkër ji la woon waaye kii jëkkëram loolu takkante woon nañ wala loolu ñaar ñoom duñ doom parce que à chaque parce que loolu bu bu bu bu amee rek ak fi nasab te amul ay shahada ak yu leer yuy ñëw prouver ne yow yi kii doomam la bu dee sikki sàkka daf ci am loolu noonu kenn kenn du ko bàyyi xel loolu kenn du ko bàyyi xel kenn du ko bàyyi xel affaire boobu waaw kon ak shakku bi sabqi moo njëkk a faatu ak yooyu kon laka mooy allien lian ah ñaar ñu rëbboo ñoom ñaar manuñoo doon nante loolu it xaj bu bi sifa la beneen bi muy këfru wax nga ko sànq très bien mooy bu dee ki lay doon yéeféer la wala ki nga war a doon yéeféer la manoo ko doon manoo ko doon lool léegi risque bi mooy ar riq mooy bi nga waxoon jaam zaay bi mooy wala du zina moom itam manula doon kañ koy askanale moom yaayam lay doon ah xaaf bi mooy li nga xam ne xaatilu mooy ki faat kon lii nii yooyu noonu yépp loolu mooy xaj bu boobu xam nga xaj bu boobu sax xaj bu boobu mooy doo am dara mais boobu taxul ñuy wax fii fu ñuy bu ñuy wax xaj bu fii mooy boobu taxul ñuy wax bi tax ñuy wax fii nii mooy beneen bi mooy al ah, mooy alxajbu bi shaxs voilà alxajbu bi shaxs lool moo tax ñuy wax ah alxajbu bi shaxs kon pare nañ alxajbu bi sifa kon alxajbu bi sifa mooy mooy mawaani yiñ gisoon te ñu te ñu waxaat ko léegi loolu moom ku ku ku melawoo mel ci yow mooy ne yow manoo doon ka nga ne moom nga ka nga xam ne yaa ko bon manoon koo doon du nekk parce que comme ci faat kooku manul voilà ainsi de suite jaam bi manula doon ka nga xam ne moo ko jur biologiquement fekk moom man koo doon parce que bu dee ne kooku du jaam voilà bu dee kooku du jaam parce que bu dee doomu jaam la. doomu jaam day doom doonu jaam day donn baayam li nga xam ne jaam la te bu boobaa asaba gi ñu gisoon bii weesu al asaba as-sababiyya nga xam ne foofu lañ la ne woon foofu mooy fenn képp bu jigéen nekk mekk asaba tout court nekk asaba boo xam ne li des ci alal ji yépp lay jël bu bu dee bu dee ka ka mu libéré jaam ba mu libéré ka nga xam ne mooy boroomam mooy mooy kii bàyyiwul ku ko doon kooku day jël lépp loolu loolu nag euh, mooy bu dee ne moom dafa am doom ah du ci ah bu dee ne jaam bi dafa am doom kon ke ko libéré du ko daam du ko du ko du ko doon walaysa fi nisaa'i turran asaba illa allati mannat bi itqi raqaba waaw walaysa fi nisaa'i amul ci jigéen ñi turran ci lu ñu joyal ci wa catégoriquement asaba amul asaba asaba góor kese lay doon illaa ba mu des cadre bi nga xam ne allati man nag bi itqi ndaw si nga xam ne moo libéré benn waay xéewale ko jaamam dal di koy libéré bu amul ko ko donn ndaw saa koy donn comme ni nga xam ne góor gi tamit bu dee moom la moom moo koy donn léegi nag xaj bu bii ñuy wax nii xaj bu bii ñuy wax alxajbu bi sox mooy ne mooy liñ doon wax sax bii lañ soxla fii moom lañuy bu ñuy wax bu fii moom lañ ci jublu mooy que ne nit ki moom yooyu mooy euh, yi njëkk a yi ñu wax sànq mawaani'ul irth yooyu yëpp moom génn na ci mais sauf que mën naa doon dugg na ci cadre bi muy doon ne doomu bàyyi tëx la par exemple walla freer la. wala sët la ñu mel noon la ñuy wax walla sax baay la walla sax yaay la wala jëkkër la wala sax doom la waaw <laughs> léegi nag mais cette fois-ci am ci groupe yi ñu la wax mooy vingt cinq yi ñu waxoon quinze góor dix jigéen ñoom ñépp alxajju bi shaxs dafa am deux parties dafa am deux parties moom lañ naan nag ah euh, par nga ne ma alxajju bi shaxs doo ko pare ma na la mooy mooy mooy mooy le fait que soit ñi ñu lim noonu du am ci miraas mi parce que dafa am keneen ku fi nekk waaw. dañ koy tere moom moom moom moom bu fi kii moom du am dara da koy dàq waa ji il suffit mu exister kenn ci ñi moo tax étage yi doon wax lii weesu mu am solo ci asabaat yi ubuwa ah maanaam ubuwa bunuwa ubuwa uxuwa umuma wala door a ñëw ubu ubu bunu wa mooy étage bi ci kaw moo féete kaw doom yu góor yi nga ñëw ci kër étage bu kaw doom yu góor yi ki faatu kese ne fa waaw doom yu jigéen yi mën nañu duggaale après mais lool comme que duñ dugg mooy asaba la ñuy wax moo tax doom yu jigéen ñu dugguñ fii doom yu góor yi rekk nekk ci étage bi ne fi waa ji faatu ñu ne fi xam nga yooyu waxoon nañ la ñooñu dañuy xañ ñu bari ci miraas mi waaw ku dul asxaabul lay xañ miraas dañuy tax doo am dara loolu façon kooku façon xañ la loolu façon xañ la mooy ne loolu nag lañ naan xaj bu xirmaan mooy xaj bu bi nga xam ne day tax waa ji moom dañ koy xañ le total le tout du am dara waaw la mu waroon am moom du ci am dara parce que daa am ku fi nekk loolu benn façon la wala mu nekk que ne la mu waroon a am day wàññeeku parce que am na ñeneen ñu fi nekk loo xam ne moom bu fi wéetoon ah da doon jël lu bari wala lépp sax miraas mi yépp héritage bi yëpp lay jël waaye il suffit mu am keneen ku mu fi nekkal day wàññi la mu waroon a am. loolu beneen xaj bu la muy xaj bu nuqsaan muy xaj bu nuqsaan est-ce affaire bi kon leer na kon li ñu wax ba lee bañ waxee définition alxaj bu mooy almano mooy xaj ñu wax que am na xaj bu alxaj bu wala xaj bu bi sifa ak alxaj bu wala xaj bu bi shaxs alxaj bu bi bi sifa wax nañ la moom lañ gisoon ci mawaani'ul irsi yi tere nit ki doon ci ishlaka rizq alxajbu li shaxs foofu nag mooy affaire bi ñun moom lañu soxla fii mooy ki nga xam ne bu fi nekkee day tax ñenn ñu duñ am dara muy xaj bu xirmaan walla bu fi nekkee day tax la nga waroon a am mu wàññeeku koo xam ne da doon am nisfu moitié ñu jële ko ci moitié wu héritage bi mu waroon a doon yóbbu ko ci un parce que lan am na ko fi nekk loolu mooy xaj bu nuqsaan mooy man moom lim ma yiire mooy la ma a am moitié la mooy dafa bari moitié mooy xaaju alal ji laa waroon am moom le fait mu nekk fi tax ñu ne ma déet léegi dootul demati noonu alal ji lañuy xaaj ñeenti xaaj jox la benn xam nga looloo gën a néew fopp que moitié <laughs> waaw loolu mooy deux yi ah, léegi nag mu am loo xam ne dàmbale lu jara bàyyi xel la fii muy xaj bu xaj bu xirmaan waaw xaj bu xirmaan Ah. dafa am lu koy waral dafa am lu koy waral li tax yow ñu xañ la alal yépp daa am lu koy waral lu yëngu la ne daa am lu ko yëngal koo xam ne waroon naa am boole woon nga ko yow ci bi ngay tudd vingt cinq personnes yi ñu ngi ci woon mais mon Dieu ana moo tax tey <laughs> ngeen bëgg ko fee jële du am dara xanaa kay léegi di ngeen ma wax lu tax ñu ne la waaw kay dafa am yoo xam ne ñaari mbir yoo xam ne ay ay ay ay ay leen ci ngir ci xaj bu xirmaan li koy waral mooy képp koo xam ne première bii tax ñu dàq nit du am dara ci miraas mi te kat ca ca cosaan am na nu doon demee mu am mooy képp koo xam ne première pilier bi moom lien bi mu am ak ki faatu ndax ki faatu la ñuy la miraas non si. sinon kuy dund kenn du ko miraas comme ni <laughs> ni nga ko waxe woon mooy il faut nit ki nga xam ne mooy gis nga lii day tax ñu dàq la ñu mooy ñiñ la wax ñépp lii day tax ñu dàq ñu dàq ñu am ñuñ ci dàq mooy képp koo xam ne ci ñoom statuam lii la mooy digganteem ak ki faatu dafa am ku dox digganteem ak moom dafa am intermédiaire nga ne waxaat ko ma ne la mooy képp koo xam ne monsieur A nañ jëlaat suñu monsieur A monsieur mi faatu monsieur E mi taxaw monsieur E bi mu am ak monsieur A mi faatu mooy am na intermédiaire mooy moom monsieur A juru ko direct jógewul ci moom direct mooy non seulement du moo jur moom du moom mooy bàyyi monsieur A mooy monsieur E du moo jur monsieur te tamit monsieur A juru ko. mooy kon forcément kon day am intermédiaire parce que monsieur A ñaar kese ñoo manula wala wala man nga ko wax euh, mooy ñaari façon ñooy kese ci ñoo xam ne ñi gën a jege ñooñu ñi nga xam ne ñoo am lien direct nga xam ne ci monsieur A mooy papam ak yaayam ñaar ci côté mooy as bi papam ak yaayam ñooy am direct ak monsieur A lien direct ñoom amul lu dox seen digganteeg monsieur A kii mooy baayam kii mooy yaayam ñu jur kuñ naan monsieur A xam nga amul amul kenn ku dox seen diggante loolu benn la mooy al al aslu ñi ci kaw usul yi mu am al faru ñeneen ñi nga xam ne amuñu benn lien bu dox seen digganteeg monsieur A mooy ki faatu mooy mooy doom yi. doom boo xam ne doom bu góor la wala doom bu jigéen nga xam ne kenn doxul diggante la musa mooy musa ah moo leen jur ci geñoog boppam moom lañ naan wala du sul bi lañ naan wala du sul bi ñooñu xam nga xam nga euh, musa ah bu dee dafay bàyyi doom ju jigéen doom ju jigéen ji moom musa ah kan mooy intermédiaire amul intermédiaire mooy moom musa amul lu dox seen diggante musa wu ko jur direct loolu lañ lay wax képp nag koo xam ne gis nga amoo lii hein képp koo xam ne yow lien bi nga am ak monsieur A dafa am intermédiaire yow moom tu es susceptible ñu xañ la xaj bu xirmaan léegi am na be nga ne ma yow tu vas trop vite hein la awe ma ne si am na lu ma seetlu am na loo xam ne dafa mel ni danga ko tëb ah oui dana ma si monsieur A nee nga ñi nag yow <laughs> dangay wax ñi nga xam ne amuñu amuñu benn intermédiaire diggante seen digganteeg monsieur A ma ne la waaw man am na koo fàtte. du baay ak yaay ak doom ju góor ak doom ju jigéen kese loolu nag bu ñu nee doom ju góor ak doom jigéen mooy mën nañu nekk ñu bari mën nañu nekk ay doom yu bari mën nañu nekk. ay doom yu góor yu bari yoo xam ne monsieur A ci boppam moo jur ak doom jigéen yu bari yoo xam ne monsieur A ci boppam moom moo leen jur nga ne ma mais am na koo fàtte ma ne la kan ma ne mais c'est très bizarre doom ku jur bu dee monsieur A góor la kan mooy jur doom ma ne ah wax nga dëgg soxna si wala soxna yi <laughs> wax nga dëgg si si wax nga dëgg waaw kay. lakal jaza xayral jaza wa baarakallaahu fiik wax nga dëgg si si kooku amul benn intermédiaire ak monsieur A <laughs> parce que en euh, mooy man li ma doon wax sax euh, du dama juum waaw wax nga dëgg fàtte am na parce que waxuma ko <laughs> ah bu dee fàtte nga ko tuddee yow yow fàtte nga ko tuddee voilà fàtte nga ko tuddee. <laughs> man tuddew ma ko fàtte ndax maa ngi doon ñëw waaye bon euh, euh, c'est bien léegi <laughs> mooy <laughs> à vrai dire euh, mën naa la nangul loolu waaw nañ boole kooku mooy soxna si walla soxna yi waaw kon ñii nii képp koo xam ne lii nii ñi lu ñu dul ñii nga ne ma ma ne la gis nga est-ce jàpp nga ñi est-ce que ñi A ci suuf mooy ci euh, bu jëlaatee euh, nan la tuddati euh, misaalum garab ba waaw kalimatu tayyiba misaalam lan la suñu boroom waxoon ah ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi samaa tu'ti ukulaha kulla hiinin bi idri bi amri rabbiha allahu akbar loolu mooy mooy kalimatu laa ilaha illa allah eh, méta eh, eh, parabolu garab lañ jël ba léegi mooy monsieur a kon dafa am ñoo xam ne mooy garab gi manoo fekk garab goo xam ne tronc bi kese nekk noonu amul racine mooy man na ñàkk garab gi mën na am racine kese sans mu am ay ay ay branche loolu man loolu man nga ko imaginer garab goo xam ne dañu woo nga mu taxaw mais garab bu taxaw sans racine sans racine loolu gisoo bant bu taxaw nii rek nekk garab ci kaw air bi noonu te amut racine gisoo ko xanaa ci xayal <laughs> <laughs> léegi kon mooy kon mooy ñi séq monsieur A baayam yaayam doomam ju doomam yu góor wala doomam ju góor ak doom yu jigéen ñooñu jàpp nga ñoon ak soxna si nga wax ñu leen jur soxna si jur doom yi wala soxna yi jur doom yi ñii nii ma ne jàpp nga ñooñu ñaata lañ ma ne bul jël ñu bari jëlal benn soxna def ko benn kese ah nga ne ma kon yaay non baay ak yaay ak doom ju góor ak doom ju jigéen ak soxna ma ne la waaw kay l'épouse ma la gis nga cinq yi jàpp nga cinq yooyu est-ce que jàpp nga cinq yooyu xanaa na waaw ma ne la nag que ça soit bu dee jigéen bi bu dee jigéen bi la bu dee jigéen bi la mooy tamit jigéen bi c'est pareil xam nga lii dañ naan monsieur A mais bu doon madame A moo faatu tamit moom lool la bàyyi fi baayam ne fi ay doomam jëkkëram bu boobaa kon jëkkër ji mooy taxaw place ba soxna si taxawoon fële est-ce que yaay gis li ma la wax cosaan bi mooy baayam ak ndaw si moom baayam ak yaayam branche yi mooy doom yi mu am doom ju góoram doom jigéen mais ki leen jur ak moom mooy so mooy boroom këram moo tax boo jàppee kon ñooñu cinq personnes lañ yoo xam ne ñii ñoom xaj bu xirmaan mënula dugg ci ñoom foo jaar nu mu man nu miraas mi mën a wël wëlbatekoo ñoom dinañu am waaw ñoom moom kenn mënula ñëw parce que am na ñu fi nekk ñu ne noo yéen moom du ngeen am tay quoi noo yow doom ji yow doo am wala noo yow soxna si non yow sa jëkkër faatu na waaye doo am quoi parce que ñu ngi fi loolu amul baay bi yow bon bon le père de monsieur ou le père de madame A bon nos nos condoléances mais malheureusement vous n'aurez pas droit à la à l'héritage non dañ naan la stéel sa français yi nga wax lu leer day am kay bañ am xanaa yow héritage laïque ngay wax day am ci li diine l'islam day am non le père de le père de madame A wala de monsieur A foo jaar mu am moom kenn manu ko parce que xaj bu xirmaan du dox ci ñoon waaw Allah gis nga gis ngeen yëkkatiku l'islam waaw parce que lan yonent ma ne saxaaba nga waxoon na ne do nit ki min kasbi min kasbi abi nit ki ci ci liggéeyu baayam la la bokk waaw mooy boo fi nee di kii di yow lépp sa liggéeyu baay nga moo tax booy po booy rëy rëy di kii maa am lii maa am lii maa toll fii loolu lépp sa liggéeyu baay la ci moom lay delluwaat rek waaw <laughs> kon mooy l'islam nag du ñëw annuler loolu comme li kofaar yi ak laykaar yi di wax naan on va sax essayer def lu nit ki mu mën a tànn ku muy ki nga xam ne moom ku ko neex moo koy donn de mu le fait que donn par filiation mu bañ a nekk lu automatique loolu loolu laykaar yee koy wax ak ñoom ñi nga xam ne ñoom euh, fii ana ci ak lënd ci ak ak ak ak ak ngumba lañ nekk waaw seen xol yi dañoo gumba moo tax ñoom noonu lañuy xalaati waaw kon mooy ñii nii baay yaay doom ju góor doom ju jigéen jëkkër jabar ñooñu gis nga siis yi nii kenn xaj bu xirmaan du dox ci ñoom kenn manu leen a aaye miraas mi foo jaar dinañ ci am mooy bu dee lu ñuy miraas fi non dinañ am kay noo am moom dinañ ko def noo am moom dinañ ko def <laughs> voilà ku dul ñii nag déglu leen bu baax ñu ngi ci xaj bu yi te wax nañ la fii gis nga affaire bii gis nga lii nii ñuy gis aka am solo laa <laughs> ilaha illa allah moo tax kii euh, shaarixu alxajabiya bi raxmatullah alayhi mu ne mooy ki def sharaa bi mu gis nga non boroom xaasiya bi parce que daa am dafa am euh, <laughs> dafa am ko sharah dafa am ko sharha am ku ñëw def xaasiya bi waaw muy euh, sharaawu sattu almardi almardi nii moom moo ko sharaa léegi al-allaama al yi daal di ñëw daal di ciy def li nga xamante ne ni mooy xaasiya bi moom nag mu ne albaqari yow rahmatullah alay mu ne gis nga nag xoolal i'lam anna hadha al baaba azim al fa'idati fi al fara'id wa huwa afqahuha faman lam yatafaqqah fihi kama yanbaghi ha wa illa fa huwa aarun min hadha al ilm kon nag fa karrir mutaala'atahu wa laazim ta'ammula fa la'allaka tadfuru bi ghawaamidi sirri waaw mu ne wa maa axsana maa qaala ba'duhum fi ma'naa daalik aqulu dhal baabil aziimil faa'ida fa judda fiihi tahtawi maqaasida man lam yafuz minhu bi sirrin ghamidin yuhramu an yufta an an yufta fil fa an yuftiya fil fara'idi ah mu ne i'lam xamal moom al-allaama al-baqari mi def xaashiya bi ci sharxu ar-rahabiya rahmatullahi ala al-jamii mu ne i'lam xamal ne anna hadha al baaba azim ci baabul xaj xamal ne gis nga buntu bii di wax ci ñi ñuy xaj nii buntu la bu màgga màgg mu ne xamal ne anna hadha al baaba azim al faida ak rëy njariñ azim al faida fi al ara faraid ci wàllu miraas ak rëy njariñ wa huwa afqahuha mu ne gis nga nag buntu bii muy al xaj bu mooy bi ci gën a fiquwe mooy bi nga xam ne dégg ko mais vraiment moo gën a xóot lu ñu moo ci gën a xóot te moom lañu mooy lii moom mooy de toute façon boo ko jàppul moom moo tax moo <laughs> wax leen ci teg faman lam yatafaqqah fiihi kama yanbaghi wa illa fa huwa aarun min hadha al-ilm képp koo xam ne mooy apprenti koo xam ne ab apprenti la taalib la boo xam ne day taalibu taalibul ilm la sàkkukatu xam-xam rawatina muy jéema a mu muy jàng buntu wàllu li jëm ci wàllu miraas ilmul fara'id ba pare xootul ci mbir nii buntu bii nii te fexewul ba dégg ko bu baax am ci al al al al al fahmul ad daqiq bu sew dégg-dégg bu sew kamaa yanbaghi comme ni mu ware bu ko deful kooku day nekk aarun kooku kooku day nekk ab taar kooku day nekk gàcce lay doon min hadha al ilm lay doon ci xam-xam bi waaw mu ne nag fa karrir comme que noonu la nag fa karrir mutalaata gis nga buntu bii daal xaj bari loo koy nafar di ko di ko gëstu di ko yër di ko yër di di ko seetaat wa lazim nga takkoog di ci bàyyi xel di xool masa idi di ko xool di def ay kii naan waaw kaa bii kaa bii nii en fait moo ci jafe mooy dafa xam nga nit ku ne bu kenn foog ni mbir yi ay égal un plus deux la noonu loolu un plus deux égal trois mu jeex quatre plus quatre égal huit non affaire bi du loolu mooy fu faatu am fu nekk bul jàpp ne kaabi ni mu xewe fii kii ñi fi bàyyi diw ak diw la fi bàyyi diw ak diw la fi bàyyi keneen ki bu faatoo c'est pareil non ku nekk ak nga am day faatu du amul aslu amul far waaw kooku mooy kalaala ci li ki nga xam ne day faatu bàyyiwu fi bàyyi bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi maam bàyyiwu fi ay maam mais bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi ay sët kooku mooy kalaal xam nga am nañu mel noonu am ñoo xamante ni nii ñoom dañuy ñëw benn soxna lañ fi bàyyi mais bàyyiwuñ fi doom bàyyiwuñ fi bàyyi bàyyiwuñ fi yaay wala koo xam ne day faatu bàyyi fi benn soxna ak yaayam kese wala benn soxna ak baayam kese am ñoo xam ne day bàyyi ay frères yu bari am ñoo xam ne amul sax frère mooy ainsi de suite mooy gis nga kaa yi ni mu bare kii ay doomu bàyyi te xam ñu ngi dund bi mu doon faatu doomu bàyyi te xam a ngi fi wala bàyyi te xam a ngi fi ak ay doomam ay doomam a ngi ay ay sët sëtaatam ñu ngi fi parce que buur yàlla da ko mayoon gudd fan si de suite ñooñu ak ay soxnaam yoo xamante ne nii nangam ak nangam ñoom ku nekk ay doomam lii wag lii ay sëtam lii wag lii ah, ay ay ay ay ay ay axawaatu ashiqa ay sërëm yoo xam ne bokk ndey ak baay ay sërëm yoo xam ne baay kese lañ bokk mooy yooyu noonu gis nga ni kaa yi bari bu nekk nag nga war a bàyyi xel ba xam ne kaa bu ñu la jox nga xam ne nga nga man cee génne xam ñi nga xam ne ñoom ñii ñoom dañuy am ak que ne ñee du ñu am mooy nga xam ñi dul am d'abord ndax boo xamul loolu problème bi mooy yow bu boobaa. di nga jël ci miraas mi jox ko ñoo xam ne yelloowuñu woon am te bu boobaa amul boo innamal a'malu binniyat buur yàlla xol yi lay fay déedéet ah non non non ah non non non non innamal sax jàngoo xamoo mbir bu dee mënoo neel man manuma wala man seen cas bii ngeen ma proposer sincèrement man xaw ko xaar leen ma laaj ku ma gën a xam. ku ma ko gën a maîtriser wala yéen laaj leen diw wala ñun ñépp ñu àndi laaj yi wala ñu gëstu ji ko ah parce que laaj c'est pas obligé que ab nit kese lay doon ñu delluwaat ci téere yi voilà leeral xool mas ala bi ah mais nga dëgëru fi toog saay partenaire nga bon bu ma ne woon xaw ma da doon ñàng day xam nga day rus sama imaam nga xam ne fii maay imaam bi ñu naan déet ah. xoolal lan la ñuy xalaat Sénégal nga xam ne mos ku ne xaw ma ñu jàpp ne xamoo dara loolu loolu moom yow bàkkaar bu rëy ngay am ah non bàkkaar bu rëy te jël nga alalu jàmbur jox ko ñoo xam ne yelloowuñu ko moo tax mu ne kon ah fa karrir mutalaata wa lazim ta'ammula ngeen may ma de parce que lii waroon nañ ko ci gis mais maa ngi ñëw ba léegi te xaj bu xir <laughs> mu ne kon pour wax la rek buntu bii nii bu ama am solo la mu ne kon fa karrir mutalaata wa lazim ta'ammula waaw bari looy liir mbir yi di delluwaat ci téere delluwaat munazara boo ko mënee def ak koo xam ne moom loolu la xam ah comme ni boroom xam-xam yi doon def ci ilmul ak fiqh ak yépp waaw nga gis càllale yi ñu ciy nekk di def di def genre muraajaa ah koo xam ne da ciy da da da da da ciy waxtaan ak moom ah mooy loolu foog tamit muy am waaw foog muy am mu ne fa la'allaka ndax de boo ko defee amaana tadfaru bi ghawamid sirri bu képp koo xam ne noonu la ci mel dinga nga bi nga gañe ci yi nga xam ne mooy yu ah? gis nga secret bi yi ci gën nëbbu te gën caa trésor ya yi ci gànjaru ci xam-xam bii di xam-xamu miraas bi amaana di nga ko am waaw te nag inna ma'al usri waaw boo sonnee rek xamal ne la félicité ak yomb yomb mu ngi yomb yomb yi ñu ngi sa kanam waaw al ilmu bi ta'allum waaw boo bëggee xam-xam dangay nangoo càng nanga sonn waaw nangoo dangay toog affaire yi compliqué lool yenn yi ba nga foog ne ah non lii nag moom sincèrement je pense que c'est pas fait pour moi quoi non bul bàyyi de waaw bul bàyyi ndax mbir mi noonu la dinga tumuraanke lool ci mbir mi nga dem ba jàpp ne mais man li ma ci jot a passé sax perte temps lay niru parce que c'est te dëkk mbir mi c'est c'est c'est affaire dafa bari mën na déedéet voilà mu ne ana moo gën a rafet ki nga xam ne kenn ki wax ci shu'ara yi ne aqulu dal baabil azim al kenn ci boroom xam-xam yi sadd wa yi ne maa ngi wax ne gis nga bunt bi azimul faida ak kër rëy ay njariñ kon nag fa judda fiihi taxtawi maqaasida góor góor góorlu ci ci buntu alxajbu ci wàllu miiraas góor góorlu ci taxtawi di nga di nga woomal di nga dajale maqaasida te di nga am mooy objectif yi nga xam ne boo ci duggee bunt boobu fa la lay jëme di ko di nga ko jot di nga ko peeg di nga ko am mu ne man lam yafuz minhu bi sirrin ghamidin képp nag koo xamante ne nii lam yafuz minhu gañewu ci ci bunt bi ci secret yu nëbbu ya te loolu li la koy may wax na la ko de fa karrir mutalaatahu wa lazim ta'ammula dañ ciy ne imprégné ci xam-xam bi ngay def waaw ba pare ndax boo ci imprégnon après nga bàyyi ko day day naaw ah. xam-xam moom noonu la soit nga koy jàngale walla nga koy jëfe nga koy appliquer sinon day naaw sinon day naaw mu ne nag képp koo xam ne gañewul te am bi sirrin ghamidin amul ci secret yu yu laqatu yooyu ci bunt bii nii amu kooku yuhramu xaraamal nañ waajooju an yuftiya muy ifta mooy muy ubbee di joxe di tontu ay laaj ci wàllu miraas fil fara'id ci wàllu miraas bum ci tontu dara bu dee xamul li parce que tey mu tey mu toj kaas tojaale kaas kii kay day rajaxe foofu yëpp parce que li muy wax du tegu fenn te xam nga lu mel noonu euh, euh, borom ci Siraaju Saalik bi muy def sharhu Ashalul Masaalik xam nga xam nga kii eh, boroom eh, ashalul masalik moom tuddul bunt bi moom côté alxaj bu waxu ci dara waxu ci dara parce que ashalul masalik waxoon naa la ne affaire bi du affaire u miraas fiq lay wax ay njàpp ak koor ak julleeg yooyu yépp day wax di dem ak miraas ak ah bunt bi nag waxu ci dara ci wàllu xaj bi muy wax ci côté miraas boroom siraaju saalik rahmatullah alayhi mu ne lam yatakallam an-naadimu ala al-hajj wa huwa amrun yanbaghi al-ihtimaamu bi sha'nihi id man lam ya'rif al-haajiba min al-mahjuub laa yajuuzu lahu an yaftiya fi al-miiraas li annahu rubbama a'taa man laa haqqa lahu wa ahrama man lahu al-haqqu bi jahlihi fa yaqa'u fi al-wa'iidi wal-ismi waaw mu ne moom loolu la ubbee bi mi parce que euh, borom asalul masalik rahmatullah alayhi moom ci bi mu waxee euh, boroom asxaabul furud yeeg loolu wax ku nekk li muy am moom foofu la pare après dugg ci wasaayaa yi ci ndénkaane ci ndénkaane yi euh, boroom siraaju saalik mi def sharx bi mu ne tanbiih tanbiih mooy netta bene wala bàyyi leen xel ci lii may wax bi mu paree ci lool lam yatakallam an boroom way wi muy boroom ashalul masaalik de rahmatullah alayhi bi waxul ci bunt bii ñu nekk ñun waxu ci dara mooy bi ngay xam ne diw mii dañ koo dàq moom manul am ci miraas bi même bu dee ne bokk na ci vingt cinq yi mais sauf que am na ku tax moom du tey du am wala boog diw mii li mu waroon a am day wàññeeku du am la mu waroon a am plein yàlla la nga xam ne moom bu doon kii nekku fi plein la ciy am da koy jot ba mat sëkk dañ koy wàññi tey ndax kii wa fi ne mu ne buntu boobu kii boroom way waxu ci mu ne te loolu nag wa huwa amrun yanbaghi al-ihtimaamu bi sha'ni te mbir la moo xam ne dafa war dafa war ñu ñu ñu ñu ñu nekk ñoo xamante ne nii dañ koy yittewoo yittewoo ay mbiram muy mbiru alxajb waaw id ndax lu tax ma wax lool mooy man laa yaaraf man laa yaarif alxaajib man laa yaarifu alxaajiba min almahjub ku xamul képp koo xam ne xamoo alxaajib ki nga xam ne moom bu fi nekkee day dàq ñeneen ñi day day xañ keneen day xañ kenn du am min almahjub moom mooy képp koo xam ne ràññeewoo leen xamoo ki ñu xañ xamoo ki nga xam ne moom la xañ mooy fa'il bi ak maf'ulun bihi bi kii xañe xamoo ko ki ñuy xañ muy mahjub bi yow xamoo ko ki nga xam ne ah tey du am parce que diwa ngi fi xamoo ko te tamit xamoo ki nga xam ne bu fi nee day xañ ñeneen ñi xamoo ci dara mu ne ku ku ku loolu moom laaya juusu meew mais kooku amul droit warut lahu an yaftiya fil miraas kooku warulaw warula joxe xalaat kii ma naan joxe xalaat mooy ubbee ubbee di wax ci di tontu ay masala ci wàllu miraas xam nga yow bu dee eh, bon loolu buñ la nee tontu ay masala ci wàllu miraas yàlla tere loolu mooy <laughs> koo muy tontu yàlla tere nag mu ñëw nag toog ne mooy miraas <laughs> te xamul lii yàlla tere <laughs> wayow ah li annahu lan mooy danger bi waa yow borom kii euh, euh, siraaju saalik yow wooy le problème ba ngay wax yi ngay wax yaa cheikh rahmatullahi aleyk lan mooy problème bi mu ne li annahu rubbama ata ndax amaana amaana mu joxe waa jooju mooy apprenti apprenti miraskat boobu parce que boobu apprenti miraskat la à <laughs> ah, vrai dire apprenti miraskat lay doon waaw ah, maîtriser wul li mu war a maîtriser laata muy def moom mu ñëw ne day kii quoi mooy apprenti boobu di amateur la maîtriser wul mbir yi di wax mu ne ndax li annahu rubbama ata man laa xaq lahu ndax gis nga bu koy def te maîtriser wul xaj bu baabul xaj bi nii mooy mën na jox ci miraas bi koo xam ne amu ci xaq mooy li ñu wax sànk rek loolu benn côté la wa ahrama man lahu xaq ba pare mu koo xam ne am na xaq ci miraas bi war naa am moom mu teggi ko ni kii du am wala mu bañ koo jox parce que lan parce que bi jëli li ko ci yóbbu mooy ndax ak ak ak ñàkk xamam ak ñàkk maîtriser ak réeram ak ignorance am ak iñaaram gum iñaar domaine bi te bu ko defee nag amul mooy li ma waxoon naan innamal a'malu binniyat ah yéene yi ñun di def lu rafet rek man taxawoon a déedéet fa yàqamu bu ko defee ca saase bés bu ñëwee di miraasal nit wala day nit di miraas wala nit laaj ko mu ne mu ne lii la ñoom ñu doxe loolu alors que moom loolu mu jox koo xam ne waru koo na jox xañ koo xam ne waroon na ko jox kooku fa yaqamu ca saase day rot fil wa'idi ci diggu metti gi nga xam ne moom la suñu boroom dig te moom la yonent bi alei satu salaam ñi nga xam ne ñooy wax suñu borom wax ñi nga xam ne waman azlamu mimman iftara ala allahi ana kan moo dàqatooñ amul ku dàqatooñ ci nga xam ne day duural buur yàlla di waxal buur yàlla loo xam ne ay nar la ndax boo nee waaye day ñëw mu raatal ñu ci diine nga ñëw ne kii mooy am kii du am loolu mooy man dama fee taxawal l'islam lii may wax moom la borom bi subhaanahu wa taala àtte yarhamukallah mooy ne ñii la wax ñu jox leen ñii loolu lay tekki waaw waaw wa yaquluuna ala allahi ma ya'lamuun di waxal buur yàlla loo xam ne xamuñu ci dara waaw qul man xarama zinata allah nga ñëw di xaraamal kooku xam nga xéewal yi loolu mais rawatina loo xam ne àqu nit ki nga ñëw xañ ko ko parce que xamoo ba pare teg ko ci sama yéene rafetu na déedéet fa yaqawu ca saase day rot fil wa'idi ci tëkku gu metti gi nga xam ne mooy dal képp koo xam ne day aventure wu ci li ci diine di ci wax ak xelam di ci dem ak nii laa ko yëgee wala nii laa ko foogee loolu diine bi yëpp la moo xam tafsiru alquran la ngay def tafsiru nii laa ko yëgee nii laa ko foogee nii laa ko sentire yow yaa ngi ci waaw masala fiq yi ñëw buñ la laajee man de dama doon jàpp def lii nga ne way yaakaar naa lii la wax ko lii yow yaa ngi ci biir même bu dee dangaa tatone sax mu dëppoog li nekk yow yaa ngi ci tëkku gi parce que waxe woo xam-xam da nga doon tâtonner te fii kenn du fi wax kenn du fi demee tâtonnement innama ad'u damay woote ci buur yàlla ala basir ana wa man ci lu leer nañ ci clairvoyance man ak ku topp kon nag képp koo xam ne amoo clairvoyance amoo xam-xam bu leer maîtriser woo xam-xam bu man di doon ci diine maîtriser wu ma nga ñëw di ma laaj ma ne la je je n'en sais wala ma ci xam ne me permet ma ci xam doyut ba ma lay demal nga seet keneen julli xawuma ko demal nga seet keneen ku ko xam koor ma nga doon woor juum lekk du ma ah man de loolu xaw ma ko mooy xaw bu dee xaw ma ko xaw ma ko lu tax ma naan la noo dara newu ci te xaw ma wala ma ne la sa koor yàqu na ba pare tuut nag naan waaye xaaral ma dem seeti ndax est-ce hein woo diw mais diw lii ya loolu loolu la njëkkee dangaa waroon ne ko ah soit nga woo diw wala nga bàyyi ma woo ko laaj ko mais doo wax say tuuxi doona ba pare ba waaj a dem nag nga naan é eh, xaaral ma dem cheikh google seet wala xaaral ma laaj cheikh bi ma woo diw déedéet loolu nga waroon dangaa waroon a njëkkee laaj sëriñ bi laaj ñi xam wala nga gëstu ji ci téere yi ba pare nga ne ko ah, lii la wala nga ne ko yow moom def ko wala demal ku ko xeneen kon fa yaqa'u day rot fil wa'idi wal ismi ak bàkkaar kon nag affaire baa ngoongo kon nag mu ngi noonu kon xaj bu affaire baa ngoog léegi ñun ñu ngi yemoon ci xaj bu xirmaan hein kon wax ñu ngi woon voilà loolu lu am solo la lu ñoo xam ne lu jar a préciser la lu ñuy lii nii léegi ñu ngi ci xaj bu xirmaan kon xaj bu xirmaan wax nañ la ne juróom-ñaar juróom-benn nit ñi mënum cay dugg waaw jëkkër non bàyyi ci cosaan bi garab gi ah ba léegi ci parabolu garab gi misaalam garab gi ñi ni nit ki monsieur A ñi meññ nit ki. ñooñu kenn manu leen a xañ baay ak yaay ak moo ak ki nga xam ne mooy doom moo am doom ju góor ak doom ju jigéen joo xam ne wal ab ebna bi mooy ñoom ñaar ci geñoo waa ji la jóge monsieur aawa leen jur direct ak jëkkër ji wala jabar ji ñooñu kenn manu leen a xañ ñoom xaj bu xirmaan xirmaan laa wax de waaw xaj bu xirmaan manu la dox ci ñooñu waaw ak lu miraas mi mën wëlbate ko moom kay xanaa leen ah monsieur bi mu faatoo ñu xool det yi ëpp lim fi bàyyi voilà bu boobaa wax na miraas du am dañuy jël fay det yi mu jeex waaw xanaa loolu mais maa daama ñuy miraas a ngi fi <laughs> non ñoom monsieur mooy siis ñii nekk mooy buñ fi newee foo jaar dinañu am siis ñi nag cinq moo fi man a nekk ndax soit jëkkër ji wala jabar ji kenn ciy faatu <laughs> mooy cinq yi kenn ma mooy bàyyi yaay ñu ne fi doom ju góor doom ju jigéen ak soxna si wala soxna yi walla jëkkër ji te ñooñu kenn manu la fexe ba duñu am ci miraas ñooñu xaj bu xermaan dugg ci ñoom foog naa ça c'est clair léegi nag nga ne ma bon kon yow am na loo doon wax sax daanaka danga koo desee àggale ma ne la lan ana mooy ñaari pilier yi nga doon wax ne loolu pilier la ci ci ci xaj bu xirmaan ngir mu mën a nekk yoo xam ne il faut nit ki remplir yooyu mooy ma ne la waaw ci la ñuy duggaale liñ la wax nii mooy ne diggante ki faatu ak ki ko war a doon mu bañ a am benn intermédiaire waaw waaw ndax bu amee intermédiaire nga ne ma mais jox ma exemple ci li ngay wax nii ay intermédiaire ma ne la mu ngi mel ni doomu doom sët ki ñu naan sët xam nga sët bu fi sët mooy monsieur A tey dafa faatu bàyyi fi doomam duñ naan Ibra Ibra am doomam duñ naan Isa bàyyi fi yaay ak baay bàyyi fi doomam duñ naan Ibra Ibra am doom duñ naan Isa léegi kan moo fi am intermédiaire ak monsieur A Isa sët bi moo am parce que sët bi amul ak monsieur A direct lien direct moom lien wam ak monsieur mi faatu Ibra moo fi nekk mooy Ibra moo dox diggante moom monsieur ndax Ibra mi monsieur A jur moo ko jur moom Isaa bu boobaa Isaa du doon lu tax parce que dafa am moom ki ko boo ki nga xam ne moo tax mu bokk moom ki ko booleeg monsieur moo fi nekk tey moo nekk intermédier am ak monsieur A waaw est que leer ma lii la mooy ne sa intermédiaire bi la boole ki faatu bu fi newee yow doo am loolu mooy premier pilier bépp intermédiaire bu tax kenn ku war a doon ka tax mu mu mu mu mu ka nekk intermédiaire am intermédiaire mooy la lay jokkale voilà mooy xam nga sët ki koy jokkaleek maamam mooy kan mooy baayam baayam moo koy jokkaleek maamam mooy sët mënu la tëb rek agsi ci maam ji day jaar ci baayam mooy ci baayam la jóge doora baayam jóge ci maamam bu fi baayam boobu nag di ko jokkaleek ba ya ba maamam nekkee moom du doon parce que bàyyi ji moo taxaw palaasam kooku xaj bu xermaanin def koo dugg te mooy exemple premier pilier bi ma la nag waaye am na benn exception bu ndaw ma koo xam ne moom ki ko boo li ko boole ki faatu monsieur ami faatu am na intermédiaire intermédiaire bi nekk fi moom mu nekk fi mais dina doon ma ne la waaw am na inter am am na exception waaw tiens ça devient de plus en plus important ça intéressant ma ne la waaw kooku mooy kan léegi yow sa exception bii ngay wax mooy kan ma ne mooy xam nga alquraanul azim alquraanul azim am na doon nañu mooy mooy wala naa la wax kan la ba pare voilà nga ne waaw kay loolu de gën moom voilà ma la mooy doom yoo xam ne ak monsieur a yaay lañu bokk ah ñoom mën nañoo donn yaa ngaa dégg te seen yaay mu ngi fi mooy ne ñoom li leen booleeg monsieur A mooy lan mooy ay frère am lañ li umma ñoom yaay lañ bokk ak monsieur A waaye bokkuñ bàyyi kon ñoom lien biñ am ak monsieur A est ñoom ci monsieur A lañ jóge direct wala monsieur A ci ñoom seen frère am boobu frère yooyu ci lañ jóge direct ñu ne la noonoo jógewuñ ci kenn ci ñoom waaye ci yaayu monsieur A lañ jóge mais jógewuñ ci bàyyi Mushia ci yaayu Mushia lañ jóge ñu ne la ñooñu nag ci ay cas dañuy donn même bu dee seen yaaya ngi fi waaw te xam nañ ne li leen booleeg monsieur mooy yaay ji moo dox seen digganteeg monsieur A mooy mooy seen intermédiaire seen yaay day day day donn ndax wax nañ la kooku xaj bu xirmaan du ko dugg te tamit monsieur mooy ñoom ci boppam dañuy donn waaw kon affaire baa ngoog kon affaire baa kii rekk a ci génn kii rekk a ci génn mooy exception waaw kii rekk a ci génn te mooy exception mooy ne doom yi yi nga xam ne moo bokk ak moom yaay man nañoo donn malgré ne seen yaay a ngi fi waaw malgré que seen yaay mu ngi fi moom rekk ci génn sinon bu dul loolu képp ko am intermédiaire ak kenn rekk kooku doo ko dalay yiir ba doo ko donn kon xaj bu premier pilier baa ngoog bii di ñëw insha allah ñu gis beneen bi ci tegu beneen pilier bi ci wàllu xaj bu kon xaj bu xirmaan tey li ngay jàpp mooy képp koo xam ne yow ki la ki faatu li la booleeg moom dafa am intermédiaire dafa am ku la booleeg koo xam ne moo dox sa digganteeg moom kooku noon fekk mu ngi fi yow doo doon ba mu des al axawaat frère am wala yi nga xamante nii ñoo monsieur ami faatu ñoo bokk yaay ñoom dañuy doon malgré que ne seen yaay ngi fi te seen yaay mooy intermédiaire bi leen boole ak monsieur a mi nga xam ne mooy seen frère mais frère de maternel la de ci wàllu yaay kese lañ bokk kon ñu yem noonu bii di ñëw insha allah ñu ngi ci xaj bu ba léegi ci wàllu miraas xaj bu xirmaan